te boroom xam-xam yi loolu ijmaa la euh, affaire affaire bii muy wax nii euh, boo ñëwee chez les lambda chez nag mën na nekk koo xam ne euh, xalif général la ci suñu jamono léegi mën na nekk koo xam ne fam nekk boo jiite mbooloo ya mooy ustaas bi dama lay prévenir léegi parce que ñun dañoo gaaw a réer chez les lambda wolof te du wolof yi kese de. mooy man na nekk ki nga xamante ne moom mooy wax ci rajo bi di wax diine di di di di di di ne mooy waxtaanal nit ñi diine moom moomu noonu mën na nekk un lam lambda ci wàllu xam-xamu diine waaw léegi seeni lambda loolu c'est pour wax la bul jàpp ñu ne lamdaa rek ngay jàpp ñi nga xam ne moom xamuñu luy ah, ah, alif ak lam alif ak walla ñoom mënuñu liir ma déedéet mën na liir man nga lam bi mën naa mën a liir man a wax arab yu leer mën a def ay poème ci wàllu arab yu kawe waaye xamul sariya boo xamul sariya lam daa nga même bu dee kee professeur des professeurs de kullul université at waaw <laughs> même mu nee ne yaay sëriñu professeur université yëpp waaye xamoo sa sharia diine yow lam daa nga ci wàllu diine xam-xamu diine lam daa nga ci mooy li imaam al-Hafiz al kii al al al imaam al al Qaadi Iyaad bi wax rahimahullah seelee lamdaa day tumurànke ci ñoom dañ lay dañ lay xoolaat te pourtant loolu c'était xam-xam yëpp ijmaa la moo tax mu ne lii nii kashful awra bi di wax mais ñun loolu que ne kon farata war a doon mais euh, l'islam permettre na le médecin daal di accéder ci yaramu nit ki fa mu siy faj même bu dee awra la ci woom euh, mu man koo gis ba man koo faj te loolu ijma la ñun ñëpp consensus communautaire de tous les savants que faju du farata lii laa la naan lamda yu bari boo leen ko waxee nga problème mooy faju feebar faju ji loolu du farata <laughs> loolu du farata li gaa yi naan ah da ngaa feebar fan yoo boo deewee da xaru waxoolu am kan moo la ko wax doo wax lu la leer ah loolu foo la dégg mu wax ko mooy waa ji xamul mooy en tout cas waxuma rek côté diine xamu ci dara dara dara dara mais masala bii moom lam daala ci parce que loolu borom xam-xam yi en fait daa nekk lu simple gisoon nañ ko ci siira bi bañ koy wax tamit ne affaire bo mën na man na choquer gaa yu bari yoo xam ne ñu koy dóor a dégg mooy feebar dem faju ji loolu du moo tax imaam al-Qaadi Iyaad ne rahimahullah walaysa ne ne yéen euh, wuñ wuññi awra lool daganal nañ ko permettre nañ ko li maslahatil jismi ngir loo xam ne confort ak loo xam ne maslahaay kii wérgu yaramu yaram euh, yaram bi la loo xam ne mooy maslahaay yaram bi la war wan nazaru ilayha papoo permettre nañ euh, kay faj daal di xool awra ja foofee yu baaxu daganal nañ ko lil mudaawaat ngir mën a faj walaysa zalika waajiban ijma'an tafaj du farata ci borom xam-xam yépp ci dëppoo amul kenn ku ci wax le contraire léegi mu wax na ustaz diw ne ustaz diw ko la ne koog xam-xam la non ñun c'est ñun c'est ça problème ñun dañuy foog ne képp koo xam ne walla parce que am nay mbooloo yu koy topp wala moom mu ngi jàngale wala nangam borom xam-xam la fan borom xam-xam way <laughs> la hawla wala quwwata illa billah ñooñu bu ñu fekk woon jataayu imaamu Shafi'i imaamu Malik wallahi non non dañ fa bokk sax non ñoom ñoom du ñu mën a participer ah nga naan ma la mais sauf que au pays réew mi nga xam ne gox boo xam ne ñépp silmaxa kenn du gis. kafa kafa benn bët di gis lu tuuti kooku mooy moo leen mooy chef ba mooy buur ba ñun looloo ñu dal rek bu ñu waxalee dëgg loolu moo ñu dal waaw di naqaree dëgg mais c'est ça la réalité waaw te ay gaay lañ yoo xamante ne ni yow booy góor góor lu tuuti di leen dépasser non bu la l'islam bu la xam-xamu diine ñoree nga investir dem seelee boroom xam-xam laa wax de ngir jàngi ko dëgg-dëgg yow boo dawalee un mois même pas raw nga leen ñoom ñëpp lenn nag mën nañ la ko ëppale mooy man nañ la gën a al alquran bu dee fekkul woon nga mokkal ko mooy di ko réciter noonu man nañ la ko gën a man mais xadiiseen yooyu ngan di latin lañ ciy am non seulement alquran bi ñuy wax tafsir bi kese dañ ciy am ngan ko miin miin miin miin seen tafsir yëpp ay ay ay mawdu la yoo xamante ne nii teguwut ci dara parce que gis nañ téere sàngam ñu bind ko fa ñu jël di nettali ay nettali yoo xamante ne nii bu doon ku xama ko wax dañuy jël ay caw ay yar caw la ko waaw la imaam waxoon waa waa ñëw daal di koy nettali benn xadis mu ne ko yow xadis bi boo ko jëlee mu ne ko tiddiw mu ne ko waxal astaghfirullah yow ñaanal yàlla mu jéggal la <laughs> ñaanal yàlla léegi mu jéggal la parce que ko kenn du jëlee ñu om xadis ñun dañoo xam lool du dégg nañ keroog <laughs> li imaamu Shaafi wax ar-riwaayatu an haraamin haraam imaamu Shaafi'i rahimahullah mooy haraamu nu Usmaan ñu gisoon taayee imaamu Shaafi'i ne ar-riwaayatu di jële hadiis an haraam ci kii mooy haraam la tudd waa ji haraam la tudd di doomu Usmaan kuñ naan Ousmane quoi waaw euh, saxaaba bi de ñun dañoo tàmm wax naa la ñun wolof yi bokk na ci suñu làkk <laughs> yi ngay seetlu ñoom bu ñu gisee benn tur bu ñu miin ci saxaaba yi rek nga wax benn tur ne doomu bi wala rek ñu ne moom la alors que waaye yow Ousmane yi ni ñu bëree nga naan la xaram imam Ash-Shafi'i ne di jële xadiis ci xaram moomee dafa xaram <laughs> ñun loolu dañ ci xam dara ñun ñuy wax fii yëpp ñu bari moo tax seen tafsir yi euh, déglul danaan u rek waaw mais li ci dëgër bu bari ya ah waaw en plus dañuy gis yoo xam ne manoon nañoo yem ci tafsir boo xam ne bu simple la boo xam ne li ci la wér boo ëpp ci yooyu ñu yem ci mais yi gën a fantastique nga xam ne boo ko nettali gaa yi koy dóori dégg wala ay ay ustuura ay ay épopée lay niru ñu daal di tànn yooyu nettali yoo xamante ne dara amu ci waaw amul ay mawdu la yenn dañ koo fomante de toute pièce mais léegi kooku kay bu dee moom waajoojo la mooy loolu mën na la ko dàq mais bul wàcc mukk sa bopp ci kanamu waajooju parce que bu boobaa yaa ngi yëkkati jëflu ci kaw xam-xam waaw yaa ngi fexe di bàyyi ak réer muy féete kaw xam-xam te loolu waru la am al al al al al al al al al ilmu yoola yaalu yaalu wala yoola voilà xam-xam mooy féete kaw mais dara du ko féete kaw waaw sa ni nga sant ak sa mbubu mu woyof bu mu tax nga wàcc sa bopp ci kanamu ñoo xamante ne même bu dee seeni daraar gëy ñoom la ñuy duut baaraam di leen kii di leen di leen di taasu seen barke ñooñu bul tax nga wàcce sa bopp ah mukku seet mukku xam-xam day may boroom personnalité waaw waaw waaw <laughs> moo tax ku ko doon wax al imaam nu Jurayj rahimahullah eh, budul moom di mbokkam yi côté boobu la woon. Euh, euh, euh, Abdul Aziz ibn Abdul Malik ah Abdul Malik ibn Abdul Aziz voilà Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj rahimahullah waaw mu ne kii ganay la quatre-vingt la ganay àddina waaw mu ne rahmatullah alayhi moo magoon ñoom imaamu Malik ak yooyu Euh, euh, euh, bañ koy laaj kii kii nu mu tudd jàngal xayaay xadiis ñoo xamante ne nii seen yoon newul ci yooyu du seen affaire waaw affaire pëndal maan la rek ak affaire waaye nañ ñëw daal mu jàngal ñu ñu xam ne walla ñu ne sëriñ bi sëriñ bu mag bi wàccee sëriñ imaamu Shaafi'i la woon waaw non Ibnu Jurayj non wàccee laay doo wàccee Ibnu Jurayj laay wax Ibnu léegi mu ne mu ne mu ne man. ñu laaj ko waaw lu tax doo jàngal mu ne man du ma jël euh, euh, caqu or di ko sànni ci géttug mbaam so ma ne attention de Ibn Jurayj xam nga mooy kat moo féete woon kaw ñoom imaamu Maalik foofu attention ah bala ngaa mooy xam nga <laughs> léeg-léeg borom xam-xam yi wax gaa yi gaa yi choqué que li ñuy wax booy dëgg dañuy toll foo xam dañ naan noo bi il leer parce que sinon nit ñi booy wax wax yu yenn yi dañuy jàpp ne euh, boo amaana waaw lii rek la daa baranawu ci mu ne man du ma jël caqu or di ko sànni ci géttu mbaam waaw mooy caqu or muy waxu yonent bi alayhi salaam bii bu tedd bii te lii ñoo xamante ni seen yoon new ci dañ koy fowe du ñu ci jëfe dara ba pare di ko fowe lépp di folklore man du jël caq boobu di ko sànni ci seen biir parce que bu boobaa man wax ji lool la bu demee dina ko layoo de lu tax nga jël sa xam-xam bu toll noonu jox ko ñoo xamante ne xamuñu te yeneen saa sam doon imam muslim indi na lu bari ci muqaddima bi sayyidina ali ibn abi talib sayyidina ibn mas'ud radiyallahu anhum yooyu yëpp jële yenn ci yeneen saa sam yenn ñu wax ko kene sayyidina ali doon wax ne waxalee nañ nit ñi ci selon li ñu seen niveau fi ñu toll est-ce que da nga Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu da ngeen a bëgg ñuy weddi yàlla ak yonent bi alayhi salaam mooy boo jëlee waxu gox sànni ko ci ñooñu mais lan la ñuy def ñu nekk fa aw li weddi waxu yonent saa salaam tam bu dee dañoo dugg ci loolu dañuy nekk yéeféer léegi. moo tax ñenn ñi ñenn ñi mieux vaut nga bàyyi leen ci seenu réer waaw mieux vaut ñu nga xam ne ñii parewuñ ngir nangu dara non non ñooñu bàyyi leen waaw parce que boo leen waxee ñu naan waaw waaw. moom la waaju ndaw su réew sa doon wax <laughs> waaw kooku moom de toute façon euh, euh, euh, ku ku ku ku jara bu doon réewum jullit moom moom moom moom dundatul waaw leer na <laughs> waaw te ci xitaan bii ñu doon wax la doon wax waaw muy muy circoncision bi surtout beneen côté bi nga xam ne est loolu jigéen dañ koy dañ koy xarafala wala déet waaw loolu la doon wax bi di di ŋàññ loolu waaw naan gaa yi wota booy wax ñu lay ñu lay sànni benn dagg tub xadiis wal iyaazu billaah kooku bu dee li mu xam toog kooku kooku na ci li muy wax na ci ah kooku day nekk yéeféer la bu yàgg te mu doon réew jullit faat nañ non loolu xam nga nekk loolu suñu réew yi kese ngay taxaw di ko wax parce que ku nekk am na ko la jooyal ba mu des l'islam waaw bu ñu ko ñemee ñu ne tariixa bu nekk am na ko la ko ku la jooyal wala ñu la jooyal ñoo xam ne yor nañ seeni ngànnaay ak seeni euh, euh, euh, seeni tiitalaate waate ak sax seeni xoqalaate waate ak daal di lépp ak saa daal rumala sax bu ko jaree wala rey ku nekk am nga ci ñoo xam ne pare nañ ngir nee nañ défendre kër géeg wala tamit xam yi waaye l'islam bi ñëpp bokk bon la Seydina Cheikh Alhaji Omar doon wax radiyallahu anhu doon ko reprendre ab ab kii doon wax benn point point waaw ku faatu la ku nekk am nga ay ñu lay jooyloo waaye euh, bu l'islam l'islam moom amul kenn ku ko jooyal aw xamaa xaal wax ju mel noonu amut moom amut avocat waaw ndeysaan kum ma am ndey kum ma amul ndey moom amul ndey waaye ci ci ci ñi ci ñi xamul dara waaye borom bi moo yor biram l'islam waaw waaw allahu huwal wali yàlla mooy kilifa ji te moo yor affaire yi moo tax du du tànge de man naa ñëw ba gaay foog ne kii mais mukk wala yansurunna allah wala yansuranna allahu man yansur borom bi nee na waat naa dinaa dimbali ku ma dimbali waaw waaw yeneen saa saa ne la yablughanna hadha ad-din ma balagha al-huff wal xaatir mais <laughs> gis nga l'islam bii diine bii yeneen saa saa ne dina àgg fépp foo xam ne tànku nit dina fa tegu ak sabu bu fas mooy yooyu nga xam ne ay fas ay gëléem yooyu. fépp fu ñuy tegu l'islam ba dina fa dugg beneen bi muy hadith Seydina euh, abu euh, kii euh, abu Ruqay abu Ruqayya Tamim ad-Dari radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam nee na sa yablughu hadha ad-din ma balagha al-laylu wan-nahar mu ne l'islam bi dina àgg fépp foo xam ne guddeeg bëccëg àgg na fa foofu mooy fa mooy fépp <laughs> waaw mooy fépp lay dugg léegi nag neex na ko moo neex man man zanna an lan yansurahu Allah hmm? euh, képp koo xam ne jàpp nga ci sa tannasu ci sa euh, euh, wayadi ci sa ñàkkuk taalibe bi tabaaraka wa taala du dimbali yonentam bi waaye du dimbali ndawam bi man kaana yazunnu bokk waaw du man zanna man kaana yazunnu an lan yansurahu llah fi dunya wal axira falyamdud bi sababin ila samaa thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yaghid waaw te suuratul hajj borom bi ne képp koo xam ne fas nga jàpp nga njortu nga waaye gëm nga ki ne borom bi mukk mukk mu dimbali ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ki ne borom bi mukk mukk mu dimbali lislaamam bi que ne borom bi mukk mukk mu dimbali ñi nga xam ne ñoon moy ci lislaamam bii fi dunya ci àddina wal aaxira ak al kooku li muy bañ dina am léegi nag boroom bi nag kaay ma wax lan nga fal yamdu na tàllal bi sababin ab échelle ab buum na yeew boppam téegu néegam na fa lonk benn buum takk ko ci baat bi summal yàq sa après taxaw ci benn see waddal ko waaw mooy na rey boppam na na dem xal gi te xam ne lool dina am après mu xool hal yuzhibanna kayduhu ma yaghyiz waaw la koy bitaa gaz xolam mooy l'islam di avancé boroom xam-xam yi di gën a nekk ci kaw moom muy gën a suuloog ay waa caaxaan ñu xool meram googu muy mer ci avancement à lan la koy jariñ pexem googu waaw kon loolu mooy li nga xam ne mooy li am waaw léegi kon lu ñu dugaloon fii lambda <laughs> mooy lii nii ñépp ci d'accord imaam al qaadi Iyaad moo tax mu mu mu delloo leen ko ne leen yéen nan ngeen mën a waxe lool faju du farata te loolu dalil bi gisoon nañ ko bi ñuy gis nisaa na xawla rasuul ah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhunna ndaw sañ naan ummu mihjan ah sayyidina abu hurayra nettale xadiis boobu radiyallahu anhum non ibnu ibnu abbaas ibnu abbaas ibnu abbaas moo ne taalibe yi eh bu ngeen bëggee gis nit koo xam ne nitu ajjana la xool leen ndaw su ñuul see du liggéey bu bu noir bee di dem. gaa yi ne ah Ibn Abbas waaw loolu moom noo ko mën a waxee mu ne parce que yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo moom mii ab feebar moo ko doon dal boo xamante ne nii mooy crise d'épilepsie lañ koy wax waaw nga xam ne dangay ngay daanu ay say voilà bu ko dëkkalee day daanu ay say waaw di summi ay jéeréem te jigéen ak yooyu ci kii ci mbedd yeeg yooyu mu ñëw wax ko yonent bay saa saam jàmbat ko affaire bi yonent saa saram ne ko boo bëggee ma ñaanal la sama borom mu wéral la boo bëggee nag nga ànd ak feebar bi muñ booy faatu di dem àjjana ndaw si ne man jël naa deuxième bi mooy damay ànd ak moom muñ jàpp ci feebar bi mu des ci man bu ma faatoo dem àjjana nga ne léegi ana tegtal bi ñu ne la attention yàpp yaakaar nga ne lu nekk farata dinañ la tànn loo yow yow bu julli tisbaar jotee dañ lay naan ah bi wala ndaw si ah bu la neexee farata dina am loolu bu doon farata yeneen saa salaam ci faju dina na ko ah ki ngay gise ne tadaawaw ibadallah faju leen yéen jaamu yàlla yi lool tekkiwul farata waaw xam amu irshad la day orienté ne faju leen waxul ne bul faju mais faju leen mais bu nit bañ a faju ngeen naan ko eh boo deewee da ngaa waxu ngeen lu am waaw sinon yonent bay saa saam du tànn loo ko feebar di am ay crise d'épilepsie mu tànn loo ko ñaar soit mu ñaanal ko léegi mu wér borom bi tabaaraka wa taala wala mu ànd ak feebar bi waaye bu génnee àddina dem àjjana ndaw si. gànn boobu ne ko yore saa salam waaye à condition benn affaire nga ñaanal ma yàlla mooy bu may dal bu ma di wiññi wuññi sama awra yi mu ne ko waaw Allah moo tax Ibn Abbas radiyallahu anhuma ba mu gisee toog ak taalibe yi ndaw si romb mu ne kan moo bëgg a gis ku dugg ajjana <laughs> ah, waaye ñun kay wan ni mu ne ndaw see gis nga ndaw see juñuul dee di dem meer bee di dem meer bee ajjana la jëm nitu ajjana la ndax lii kon nag mu ngi noonu attention loolu moo tax ma ne la lool waxulam daala voilà eh, imam al qadi iyad al maliki al maghribi borom ashifa di wax lii di ko delloo waxu shafi'i yeeg hanabila yi ëpp ci ñoom que yéen a gën xam ne faju du farata te lool consensus de tous les borom xam-xam lañ léegi kon bu dee ne foofu lañ permettre nit ki médecin bi wala ka koy faj mën a xool awra jawi fa fa fa fa wopp léegi nan ngeen mën a wax kon fii nii que ne kon ci ci xarafal le fait que kon que euh, euh, buñ koy dagg gaa ji day gis awraay nit ki rek loolu farata la kon lu tax kon waxu ngeen euh, te ngeen xam ne kon faju gële day gis tamit awraam te te la muy faj mën a nekk awra boobu ah nit ki mën naa am feebar boo xam ne ci pëyam la nekk médecin bi war koo kii xool foofu te boobaa ñun ñëpp d'accord ne xool boobu man dagan na te xam nañ ne fajuru farata kon gis nga ni ñu delloowe euh, euh, al imaam al qaadi Iyaad alayhi rahmatullahi alayhi daal di delloowe wax ji que ne non loolu moom euh, loolu ah <laughs> <laughs> <laughs> waaw waaw waaw. léegi al imaam an-Nawawi nag bon xaw na ne waaw imaam al-Qaadi Iyaad lii mu wax waaye bon sauf que euh, wuññi awra euh, warul ci bépp faj mais loolu mooy faj yëpp la mooy faj en tout cas fekk waa ji la ko dal moo ko dal moo tax euh, al imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne moo tax sëriñam bi muy sëriñ imaam <laughs> <laughs> mu ne mu gën a dëgëral loolu waaw mais lii wane li imaam al-Qaadi Iyaad wax. ak waa jumhur këne loolu day wane ne lii dara la du farata kon waaw këne manoo tegoo kon ne kon gis awra da cee am te loolu daa xaraam kon buñ ko permettre farata la imaam al qaadi Iyaad li wax daaneel na mbir yi voilà pare al imaam Abu Shama bi sëriñ imaam an-Nawawi teg ci ne en plus <laughs> mu ne wa qawwa Abu Shama al iraada al imaam Abu Shama da yëral li imaam al qaadi indi rahimahullah annahum ne ñoom ñooñu di wax jawazu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom permettre nañ li ghasilil mayyit ki nga xam ne mooy mooy mooy faj mooy mooy sang ki génn àddina an yaxliqa aanatal mayyit ñoom permettre nañ ko nekk bu boobaa man naa euh, wat li nga xam ne mooy naqu ki génn àddina bu dee watu ko woon waaw léegi kooku bu koy wat du ko gis wala du ko laal hein te ñoom ñuy wax loolu permettre nañ ko loolu dina ñëw bu ñu yeexal xulaana insha allah ni ki génn àddina mais dañ koo war a wat wala déet mais mu ngi la naan ñoom ñooñu dañ koo permettre waaw waaw mu ne wala yata'atta zalika lil ghasili illa bin nazari wal lams huma haramani wa qad li amrin mustahab waaw moom jox nañu mu ne ñoom ñoom ci seen bopp nee nañ loolu mën na nekk alors que manoo di wat naqu ki génn àddina quand lu dul non seulement di ko xool sinon boo jëlee lancet bi di kii te doo xool boo ko daggee nag ah wala yu mel noonu di nga xool te di laal te ñaar yooyu dafa nekk lu xaraam ci cosaan te pourtant dañ koo permettre ci loo xam ne dañ koo sopp kese waaw wat ki nga xam ne daa génn àddina te watul woon nag xam ñu wat ko lool dañ koo sopp kese léegi nañ gën a ñëw ci masala bu ñëwee ci xalqul aana al istihdaad insha allah kon lii nii Eh, lu am am solo la al imaam al al xaafis ibn Hajar mu ne am na mooy bon loolu waxoon nañ ci sànq mooy dagg gi ñu ne bon hein comme al imaam al Isfirayini ak taalibeem al Mawardi ñoom ñoo ko wax ngir dëgëral seen mazhab ñoom Shafi'i yi rahmatullah alayhim ko ne voilà dagg gi nga xam ne moom la ñuy daggub cër loolu nga xam ne kenn mënu koo remplacer ci ci yaram bi buñ ko daggee du ñëwaat loolu du nekk lu dul ta'abbudan loo xam dañ koy def jaamoo ko yàlla kon loolu lu farat lay nekk waaw. waaw ñu ne comme li nga xam ne mooy daggu sàcc gi waxoon nañ ko sànq ñu ne loolu bokkul sàcc bi li tax ñu koy dagg daa def bàkkaar alors que kon xiyaas boobu man la dox léegi nag kon kon alam gi jàll na te ki nga xam ne euh, euh, dañ koy faj bu boobaa pikiir bi gisoon nañ ko waaye nag euh, tontu nañ kon kashful awrati léegi ban moo des ah ana ban moo des Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam seen tegtal boobu it gis nañu ko te ne loolu. Eh? dëgëru kanta xadiis sëy na ma waa xadiis bi nag ah xadiis Kurayb al bi bi imaam Ahmad ak imaam Abu Dawud solo mu ne gaa euh, tuub ñëwal yonent saa salaam mu ne ko alqi anka sha'r al waxtatin waaw sànnil bàyyil mooy dindil mu sori la li nga xam ne je am na ci yenn riwaay shi'ara symbole kufru bi muy bàkk kii mooy euh, karaw gi en tout cas shi'aral kufri après te nga dem nga daal di xarafali ñu ne loolu xadiis boobu de toute façon ñoom ñoom ci seen bopp xam nañ ne da'if la waaw waaw loolu xadiis la boo xam ne dafa wéradi te ñoom d'accord nañ ci loolu mujma'un dépp war nañ ne xadiis boobu wérul kon nag kon xadiis boo xam ne dëgërul manu ngeen cee tegtaloo li ci indi loo xamante ne moom ngeen di wax ne voilà lii farata la kon nag lii nii anaban moo desati waaw taxayuru xal këne euh, euh, léegi ah déet mooy euh, di wuññi awraag yooyu ñu ne la lool leer na ci waxu imaam al qaadi Iyaad bi te Iblis ne woon na dinaa leen digal ak soppi mbindum yàlla loolu waxoon nañ la maslaxa gi la waaw <laughs> maslaxa gi moo ko maye te du soppi mbindum yàlla parce que dañ koo sariya sariya moo ko yoonal nan lañ ko mën a tudde loo xam ne ci yàlla la jóge mu ne def leen ko ba pare ñu koy tudde soppi turu yàlla loo euh, mbindum yàlla est-ce que Iblis moo ko digle wala yàlla ko digle yàllaa ko digle kon jeex na pig ko noonu yonent yi alayhimu salaam yonent saa salaam ne seen fitra bokk na ci al al alxitaanu kon loolu mënuñu koo tudde loolu kon loolu euh, euh, lu loo xam ne lay la buñ mën a dégg Eh, moo doon loolu waaw kon luy la wala fekk waaw najaasat najaasa yi da ciy des ah ah loolu ak tamit am na beneen te ni symbole la boo xamante ne nii bu dee ne ab dëkk dañoo dëppoo ne dañ ko def muy xarafal loolu imaam bi nga xam ne moo jiite goxu réewum jullit mi dagan na yoonal nañ ko daa war a takk li nga xam ne mooy xare dem xareeteeg ñoom waaw <coughs> ak tamit le fait que kon symbole la ci symbole diine yi ñu ne la léegi kañ ñëw ci boobu waaw te loolu imaamul Xattaabi rahimahullah mu ngi koy laye naan xitaan dafa war parce que shi'ar la ci shi'aru diine ji waaw symbole la léegi s daa nekk symbole diine ji te ci la ñuy xàmmewee jullit bekki nekk yéeféer waaw ba ni nga xamante ne nii bu doon dañoo fekk ñu faatu ci ay biir ay nit ñu bari ñu faatu waaw léegi bu boobaa dañuy xool ñi nga xamante ni ñoom euh, euh, euh, dañ dañoo xarafal ñoom dañ leen di jullee daal di leen denc ci almeeru jullit ñi te xamuñu benn signe buy wane ci biti bien sûr buy wane ni ñuy jullit lañ wala duñ jullit bu ñu seetee ña nga xamante ne ni ña nga xamante ne ni ña nga xamante ne ni ñoom ñoo ci nekk. ñoom ñooy euh, lañ gis ne ñoom dañoo xarafal ñooñu la ñuy julli denc leen ci euh, almeeri julli ñu ne leen loolu noonu dëgërul moo tax al imaam Abu Shama comme ni imaam an-Nawawi euh, al imaam al-Hafiz Hajar ne bi imaam al-Khattabi waxee nii mu ne wa ta'aqqabahu Abu Shama al imaam Abu Shama ñëw ne waaye imaamul Mawardi moom waxam al yi waxam ji mënuñu koo jàpp waaw lu tax waxam ji mënuñu mënuñu koo jàpp lu tax mu ne parce que. lii nii naan naan symbole diine gi la l'islam la non waaw du loolu laysat kullaha waajiba yi nekk symbole diine gi premièrement du lépp war du jóge nañ fi sànq euh, non ci jataay ji la ñu génn tarawih ñi nga xam ne dañu ne defe ko ci jàkka yi moo gën ci mbooloo attention ñi ne sax def ko def ko ci kër yi moo gën waxuñu ci kër yi ngeen koy def mbooloo ah dañ ne ngeen def ko furaada kenn par kenn ku nekk julli fee looloo gën par tenant bari sa saab loola wax waaw ñoom loolu la ñu ah léegi yow yow ñi naan ci jàkka yi taraawiix loolu parenthèse la woon euh, euh, euh, que dañ ko loolu walla daa mujj nekk lu ñu sopp lu tax parce que dañu ne daa parce que daa mujj nekk ci symbole diine ji la bokk. ba ni ma la joxoon exemple que moo tax fii en Europe wala koo xam ne xamuñ jullit ñi buñ gisee da ñëpp xam nañ ne même xattaa yéeféri que ne Ramadan moom jàkka ji fii jullit ñi dañuy dajaloo di di julli ji guddi ji di kii yooyu loolu xam nañ ko di leen romb ak seen ñu ñuy dem di kii heure yooyu mu nekk symbole mais est-ce que loolu farata la mu waaw kon imam Abu Shama ne symbole diine ji yëpp du lépp du ci farata ah du lépp luñ ne symbole diine gi loolu waaw te tamit wa man da'ahu fil maqtuuli mardud kanta yi nga xam ne moom la al woo wootewu ne ki bu ñu fekkee ñoo xam dañu faatu ñu bari ñu faatu kon amuñu dara lu ñu leen di ràññee kii julli la bu jullit dañuy xool ña ña nga xam ne xarafal nañ leen ñooñ lañuy sang jullee sang leen jullee leen suur leen ci almeeru jullit ñi ñi ko deful kenn du leen ñoom ñoom ñoom bàyyi leen buñ leen suur ci almeeru jullit ñi imaam Abu Shaama rahimahullah ne loolu moom lu ñuy delloo la parce que li anna al yahuda wa kathiran min an nasara yaxtanun yaxtinun waaw fal yuqayyid ma zukira ma zakara bil qarina <laughs> waaw al imam Hushaybane ndax yahuudi yi ak ñu bari ci nasaraan yi chrétiens yi mais ñoom dañuy xarafal kon nag imaam alxataabi li mu wax na ut lu ko tënk loo xam ne day dëgëral li mu wax lu koy lu koy appuyer sinon imaamul xaafis ibn xajar man ne qultu léegi man nag maay wax ma j'interviens qultu ma ne batala dalilu ma ne lii kay amatul aba abou saaba wax <laughs> mel ni naan abou saaba da koy may benn fenêtre ngir mu moo imaamul xataabi génnaan na bu yàgg mais c'est juste pour ñi nga xam ne tamit dañuy ñëw ci ginnaaw am avis boobu ah kon nag seen tegtaloo boobu ñu faatu noonu man nga ci gis ñoo xam ne xarafa dañoo xarafal nekk yahuud lañu ah parce que ñoom dañ koy def ak nasaraan yi léegi kon nan nga man a tegtale na loolu shi'ar diine ji loolu alors que yahuud yi dañ koy def nasaraan yi ko def moo tax mu kon na na na na na li mu tudd ci loo xam ne lu koy dëgëral la ma ma ne ma ne man imaamul boobu moom daanu la yàqu amatul leen sii seet <laughs> waaye dalil boobu yàqu na <laughs> kon nag mu ngi noonu léegi nag mu des mu des eh, le fait léegi yow benn ci des que ne loolu day nekk loo xamante ne nii euh, ay sobe dañ fay ne waaw que ne sobe dañu fay nekk alors kon nag bu boobaa. nit ki bu ko deful bu ko deful day dugal li nga xamante ne nii parce lool buñ ko buñ ko daggul day day denc ay ay ay najaasaatan ah. waaw te loolu day tax ko julleem du wér kooku ba julleem du mës wér waaw parce que day mel ni misaalam ki nga xam ne daa jël sobe dugal ko ci gémmiñam loolu imaam al-Hafiz ne wa tu'qiba seen wax ji moom waa jumhur dañ ko dañ ko dikk ci ginnaaw dindi ko ne li ngeen ne euh, pëy boobu nga xam ne dagguñu ko lool ñuy dagg ci ki ñuy xarafal day denc ay sobe comme ku jël bu boobaa day mel ni ki jël sobe dugal ko ci gémmiñam ñu ne ñoom ñu ne leen nag bi annal fama fi hukmi zahir ah ñu ne leen non yéen nan ngeen ko mën a mele melo gémmiñ gémmiñ loolu àttee li ci biti la yor waaw bi dalili ci dalilu que anna wad al ma'kul fihi laa yuftir bihi laa yuftiru bihi saa'im jël lekk dugal ko sa gémmiñ te wannoo ko loolu ki woor lool loolu taxul mu dog dog loowu ko waaw fii mu ne boo jëloon ah daggatug orange boo xam ne da nga koo dugal sa gémmiñ yeyoo ko defoo ko dara te du siit te te wannoo ko est que la fekk nga dugal ko sa gémmiñ tëj daa dañ na ah sa koor toj na parce que dugal nga ci sa biir loo xamante ne lekk la dañ naan non parce que gémmiñ biir gémmiñ ak tey li biti la yor noon nit ki bu dugaloon loolu kese da doon doy mu kon nit ki bu doon jàpp kon buy buy buy galax ndeku euh, euh, euh, kooram di toj kooram di yàqu parce que buy galax ndeku lu muy def du dal jën ndox fu xëcc ko dugal ko ci biir gémmiñ gi yëngal ko mu tëj gémmiñ gi yëngal ko mais dugal na ko est ce que loolu daa tax euh, ñu ne waa kooram toj na kon nag dañuy xam ne li ci biir gémmiñ noonu fekk jàllul ci put gi loolu àttee li ci biti la yor kon manu ngeen a melale ñaar yooyu waaw alors que contrairement ak li nga xamante ne mooy foofu nekk ci li nga xam ne mooy li ñuy dagg bu ñuy xarafal loolu àttee li ci biir la yor waaw mu ne waqad sarraha Abu Tayyib at-Tabari bi anna hadha al-qadar indana mughtafar mu ne te lool al imaam Abu Tayyib at-Tabari rahmatullahi alayhi nee na loolu moom lu toll noonu mooy najaasaat yu toll noonu ci ñun loolu lu ñuy jéggale la te imaam al-Ghazali wax na lu mel noonu rahmatullahi alayhi waaw ko de yooyu moom dañ koy jéggale non ci ñun moom mooy yenn ay ay ay sobe yu ndaw loolu dañ koy jéggale